baabul istixaari istixaarati wal mushawara <coughs> baabul istixaarati wal mushawara kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn te jeexaloon euh, chapitre quatre-vingt-seize mu doon wax.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 min al xiyara min al xiyara ah comme inaba min al xiyara waaw istifaal min al xiyara mooy comme buñ ne xaara allahu lahu wastaxaara allaha xaara allaha voilà wastaxaara allahu moo wastaxaara allaha mooy istaxaara allaha mooy talaba minhu al xiyara waaw mooy tànnloo yàlla mu tànnal ko muñ nee wax xaar xaarallahu lahu mooy ataahu ma huwa xayrun la waaw bu arab yi ne xaarallahu lahu mooy yàlla tànnal na diw defal na ko li nga xam ne moo gën ci moom waaye bu ne istaxaarallaha mooy talaba min allahi alxiyara sàkku na ci yàlla mu tànnal ko li gën ci moom kon liñ ci jublu mooy lan mooy ñaari mbir yi nga xamante ne nit ki jaam bi da cee war a tànn dara walla boog foog mu def ci dara manula nekk entre deux mu tànn loo yàlla li nga xamante ni fala ak yiiwam nekk fala ame ngërëmu yàlla te moo gën ci moom kon loolu mooy al istixaara ci gàttal kon istifaal la ah, minal al xiyara kon euh, noonu lu bunt bi baabul istixaara bunt bi wax ci istixaara wal mushawara waaye di consulter shawara mooy discuter na sottante xalaat ci mbir moo xam ne danga ko bëgg a def nga laaj koo xam ne ngir am avis ngir mën a du da koy laaj nag pour euh, faire semblant que yaa ngi laaj kese waaye yow décider nga li nga décider déedéet da nga koy laaj fekk yow da bëgg a xool moom tànn moom itam ci ay yoo xam li nga xam ne moom nga gis ne moo gën a sell moo gën a jub euh, te tamit léeg-léeg mu génneel la xalaat boo xam ne yow amoo ko woon voilà loolu lay jariñ bu ko defee nga gis ah voilà man de nii laa ko jàppoon mais lii nga wax it euh, c'est une seetlu ma woon côté boobu sax xool ma woon. Euh, côté boobu quoi léegi loolu la dafa am solo nag loolu mooy euh, al istixa al mushawara sottante xalaat la ngir mën a doxal dara ngir mën a jël décision comme que nag jàmm euh, ay kiiwam nu mu def moom moom ay kiiwam kese doyut fokk day nangu day day day soxla li nga xam ne mooy xalaat yi ñeneen ñi waaw xatta ñi nga xamante ne ki gën mat te bu ñuy wax am xel mooy boroom xel mu mat mi mu yonent bi alayhi sax boroom bi na ko wa shawirhum fil amr comme ni al imaam dende li nga xam ne mooy xadis boobu ci biir nii kon lool mooy ci gàttal noonu la tudde bunt bi baabul istixaarati wal mushaawara waaw kon loolu dafa am solo sàkku li gën ñaan sa boroom tabaaraka wa taala mu tànnal la waaye boo ko defee nag bu boobaa xaarallahu laka borom bi dina la tànnal la gën jox la li gën kon a euh, mu ngi noonee kon nag noonu la tudde dumunti baabul istixaara wal musaawara ndax ñaari relation yooyu la jaam bi am mooy digganteem ak boroomam ak digganteem ak mbindeef yi ay moroomam moroomam nag bu ñu waxee pas moroomam bu mu agel ci ci at waaye nit ni moom moo xam moo ko mag wala moo ko suufee eh, ci moo ko gën a moo ko gën a wàcc suuf ci ay kii ci ay at wala ñoo maase voilà loolu lañ naan moroomam ñaar yoo yoo am boroom bi nag ngay njëkk laaj ngir mu tànn loolu après waaye bul doyloo rek yow sam xelum bopp waaye del waxtaan ak ñi nga xam ne mën nañ laa am xalaat yu am solo yuñ la mën a jinde kon al imam la hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ah mooy la prière de la consultation ah et mooy mooy à Allah euh, à Allah mais et la concertation euh, des gens nga xamante ne ni la concertation des gens voilà léegi kon mu ne li nga xamante ne nii muy indi nag côté hadith yi muy indi côté hadith yi muy indi côté hadith yi mu ne qaala allahu taala ne borom bi nga xamante moo kawe te yéegu de nee na côté aaya yi boobu wa shawirhum fil am suratu ali imran aya cent cinquante neuf mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te kaweem jógawut ci yéeg nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa shaawiruhum fil amr nee na yonent bi alayhi sa saxaaba yi wa shaawiruhum na nga leen di consulter fil amri ci mbir yi waaw mooy bam ko wax fa bima rahmatin min allahi linta walaw kunta faddan ghaliza alqalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha 'azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin bim naan ko fa bima rahmatin yàgg nañu gis li nga xam ne mooy aaya boobee fa bima rahmatin min allah limta lahum ci yërmande gu rëy gi nga xamante ne nii moom la la borom bi defal moo tax nga mën a woyof ci sa saxaaba yi malgré liñ def kay Uhud ak li nga xam ne mooy teggi gi ñenn ñi teggi sa digal ba li leen dal dal leen walaw kunta faddan waaye it moo tax nga nooy ci ñoom ak ñoom ñëpp waaye bu doon da nekkoon koo xam ne Ah, ku ku ku ku gaaw mer la ghalidal qalbi ba pare xol bi xaw a xat mu gaaw a mer gaaw a mën a supporter yenn yi ah, ah, jikko yi taxu koo demee noonu lan faddu min hawlik kononte kon doon nañu bëgg jóge sa wet dootu loolu gis foo nekk ñu nefa kon nag faafu anhum na nga leen jéggal wastaghfir lahumullah dee leen ñaanal njéggal borom bi tabaraka wa taala wa shawirhum fil amr malgré liñ def tey bul ne ah ñuy daal ñenn ñi ci ñoom ñoo teggi jaratul may waxtaan ak ñoom ci dara déedéet wa shawiruhum fil amr dee leen consulter di waxtaan ak ñoom ci mbir yi fa ida azamta waaye nag loo consulter consulter boo dégloo ñoom nag ba jël décision nag daal di dogu fa tawakkal ala allah na nga wàkkeerlu ci yàlla inna allah da nga xam ne yàlla yuhibbul mutawakkilin dafa sopp ñi nga xam ne ñooy wàkkeeru dong ci moom kon aaya boobu la indi kon yonent way saasaam suñu boroom eh, mooy ki boroom xel mu mat mi waaw moom xel mu njëkk mi moom la boroom bi di wax loolu alayhi salaatu wassalaam waaw wa shawirhum fi amr kon nag nit manoo tollu fenn fenn fenn ba ne yow dépassé nga ngay waxtaan ak nit ñi ci biir yi quoi loolu man da nekk yow da ngaa yow yow <laughs> yonent way saasaam ni sangu ñëpp boroom bi digal ko loolu yow nga toog na yow moom yow moom voilà ak kilifa nga goo xam ne daal yow yaay décider kenn du wax ku la nar xelal sax nga ne ko jarul ngay wax dara man maay décider xam naa mag xam naa li may def je suis mûr et vacciné et éclairé et inspiré par Dieu dama la wax woolu am yow yonente way saa salaam yàllaa ko doon wax yu te yow sa inspiré par Dieu boobu dangay wax lu la soob képp waaw gan <laughs> moo la inspiré ngay nelaw di gént gént saytaane di la leer di la wan yenn di la nax nga par Dieu <laughs> yow ñi yàllay ñi yàllay wax yu wax yu bi leer <laughs> ñoom la wax moom la wax lii ngay yow ngay ñëw di wax sa waxi caaxaan yooyu kon wa qaala taala mu wax beneen aaya mu ne boroom bi nga xamante ne moo tax moo kawete yéegut mu ne wa amruhum shura baynahum suratu shura aaya 38 mu ne fekk muy tudd ñi nga xamante ne mooy melooy eh, way ngëm yàlla yi voilà nga xam ne seeni mbir du nekk rek benn despot mooy toog fee moom waa joo xam ne daal am mustabid la moom waaw <laughs> gars yi naan ab dictateur la di xalaatal nit ñi sans mu xool kon prendre compte seeni affaire ak dara waaw moom daal sawaay décidé na il a il ne recule pas il fonce suñu boroom ne déedéet way ngëm yàlla yi nag meluñ noonu waaw bam leen di melale dane walladina yajtanibuna kabaira al ismi walfawahisha wa ida ma gadibu hum yaghfirun walladina stajabu lirabbihim wa aqamu alsalata wa amruhum shura baynahum wa mimma razaqnahum yunfiqun bani mu jeexe fekk bi mu leen di tagg ñooñee nga xamante ne euh, la ne fa yàlla moo gën ci ñoom waaw wa ma inda allah xayrun wa abqa lilladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun nga xam ne ci seen borom dong la ñuy wàkkiir ci seen boroom dong lañuy ñuy wàkkiir ñooñee borom bi ne ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy moytu bàkkaar yu mag yi boo wax seeni mbir ba ni muy waxee ne ñoom ñooy ñi nga xam ne walladina stajabu li rabbihim ñooy wuyul seen borom waxoon na yaa ayyuhal ladina amanu stajibu lillah wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum yéen ñi gëm yàlla wuyul leen seen borom wuyul leen yu ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ndax duñu leen lu dul lu leen di dundal kon nag mu ne ñooñu bokk na ci seeni jikko seen melo mooy dañuy wuyu seen borom ñeel seen borom wommatul seen borom li leen seen borom digal ñu daal di ciy wommatu nekk ci yi sànke yi leen seen borom woo ñu gaaw di ci ne ba pare ba ca gën a rëy nag wa aqaamu salaa ñuy taxawal julli wa amruhum loolu seen digganteeg relation seen digganteeg seen borom sila boo bële muy relation jokkaloo boo bële dañ koy respecté di ko taxawal ndax bu boobu taxawul rek yeneen yëpp day màbb voilà du am solo wa aqaamu salaa te difficilement la ko nit ki di matal après léegi nag wa amruhum kanta seen mbiru addina yi yii nag bay shura baynahum dañu koy consulter di ci waxtaanante mooy yatashawaruna baynahum dañuy nekk ñoo xamante ne nii dañuy mm, eh, eh, waxtaan di consulter wante di sotti wante xel ci seeni mbir wa naa razaqnahum te ñi li ma leen wërsëgal yunfiqun moom la ñuy dépenser imam li ko fi soxlaal la mooy wa amruhum shura baynahum waaw kon way ngëm Euh, bokk na ci tegginu ñi nga xam ne ñooy dëkk tool bii di toolu nit ñu sell ñi ñoom ci seeni laadaab seeni teggin dafa bokk mooy kenn du jàpp ne maa ngi ci def wala man samam xel doy na ma samam xelu bopp doy na ma voilà man daal mes idées sont son sont sont sont d'or voilà sont léegi nag ñi ci des moom leurs idées moom moom përëm la weñ gu ñuul la du dara jarul ñuy xalaat seeni xalaat baaxul man maa leen sutuw maa leen euh, ëpp euh, ay xalaat voilà ñoom seeni xalaat amul solo déedéet ñoom dañuy modeste wa shawiruhum lu ñu nekk kilifa kilifa duñ leen jiital fenn ak seenu mbaax lu mu man di mel mel ràññeeku ràññeeku mais du tee ñuy consulter ñi nga xam ne ñooy ñi ñuy àndal ndax loolu dafa am solo non seulement dinañ la may xalaat boo amul woon mais tamit loolu seen day day dalal seen xel day xam ne yow boole nga leen ci fii yi quoi que nekkuñu fi rek ay ñoo xam ne dañ leen di utiliser à ne escient ko comme ça boo soxlaa daal utiliser leen comme ab serpillère boo paree baleen waaw le fait que nga leen di di xalaat di leen laaj seen xalaat ci mbir yi day tax ñu gën a am confiance gën a xam ne ah boole nañ leen ci mbir mi kon nag wallahu taala alam kon al imam hadis yi ñaar yooyu leen di ci wàllu aaya léegi nag muy dugg ci hadis yi hadis yi benn hadis kese la fi indi <coughs> benn hadis képp dongo waaw moom la fi al imaamu al haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'ala indi kon al imaamu al haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'ala mooy hadith numéro 718 mu ne wa an Jaabir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istixaarata fil umuuri kullihaa kas-suurati minal qur'aan yaquul idaa hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayni min gayril fariidati summa liyaqul allahumma innii astaxiiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allaamu al-ghuyuub allahumma in kunta ta'lamu anna haadha al-amra xayrun lii fii diinii wa ma'aashii wa 'aaqibati amrii aw qaala 'aajili amrii wa aajilihi faqdurhu lii wa yassirhu lii thumma baarik lii fiihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi diini wa ma'aashi wa 'aaqibati amri aw qaala 'aajili amri wa aajilihi fasrifhu 'anni wasrifnii 'anhu waqdur liya al-khayra haythu kaan thumma raddinii bihi qaala wa yusammii haajatahu rawaahu al-Bukhaari rahimahu Allahu ta'aala <clears throat> kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah hadis bi képp dong fi indi mu ne jaabirin mu ngi jël saxaaba boo xam ne moo doon jaabir ah ibni abdillah waaye waxu ci jaabir ibni abdillah muy jaabir men mu siiw mi jaabir ibn Atika ah. <laughs> xanaa moom daa jar nga ba koy wax dama koo xam bon ku yaa jaabir naati <laughs> non yow bay ma toon naa ne yow da ngay waaru waan jaabirin li jële ci jaabir radiyallahu anhu annahu qaala nee na kaana rasulullah mu ne nekkoon na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna doon ñu xamal al istixaara mooy tànnloo yàlla waaw tànnloo yàlla mu seetal ñu li gën mu defal ñu ko umur yi dañu ko doon jàngal moom yonent bi saa saam mooy naka lañ koy defee waaw ndax l'islam moom duy ñëw rek ne la ay wa defal dañ lay wan mbiri ne la lii la waaw du diiney fara fara du diiney fawda ku nekk di defe ni ma ko yëgeeg ni ma ko foogeeg ni ma ko yaakaare déedéet waaw borom bi dafa leeral affaire yi ala lisaani nabiyihi salawatu rabbina wa salaamu alayhi kon mu ne dañu doon jàngale si xaara waaw nan la ñuy tànn loowe li gën ci ñun laaj ci suñu borom mu tànnal ñu fil umuri ci mbir yi kulliha booleem seen nag il faut pas nga naan non fii nag garaawul gi affaire bu ndaw la quoi c'est un choix à faire mais c'est un petit choix quoi ça n'a pas trop de de de conséquences c'est pas grave y besoin mu ne la si y besoin nga nag fil umuri kulliha ci mbir yépp waaw ka kenn ni nga xam ne as suurati ni mu ñu doon jàngale saar ka suurati comme ni mu doon. keem lu ñuy jàngale as-suura saar min al-qur'aan ci al-qur'aan yaqulu yonent bay saasam dañu doon wax ne idaa hamma bu nammee bëgg ahadukum kenn bil amri ci benn mbir boo xam ne mooy dafa war a choisir loolu la ndax istixaara mooy il faut tànnloo loo mooy il faut ñaar minimum ñaar ne fa lu mu ndaw ndaw ñaar diggante ñaar yoo xam ne da nga war a jël benn wala muy ñett wala juróom nga war ci jël benn wala ñaar waaw il faut loolu am <laughs> léegi kon mu ne bu nit bëggee kenn ci yéen bëggee benn mbir te mbir yi dese na koo leer fal yar ka arakan tey ni na rukon ñaari rukon mooy da est que mooy da ngay ñëw rek rukon ñaari rukon après dem sa ah non non non fal yar ka arakan ni fal yar ka arakan ni mooy doo ñëw rek rukon noonu waa ah, nooy def mais da ngay mooy mooy mooy julli voilà mooy ñaari rakka <laughs> loolu lay tekki voilà kon naga rukon ñaari rukon na rukon ñaari rukon mooy na julli ñaari rakka min ghayril farida ñaari rakka yoo xam ne bokk la farata bi bokk la farata bi booy du nekk farata la lay doon summal yaqul ginnaaw gi bu julli ñaari rakka ba pare mu ne allahumma isa eh, borom inni man sa jaam bii kat astaxiiruka maa lay tànnuloo li gën ci man bi ilmika ci sa xam-xam waaw di jaare ci sa xam-xam ngir nga tànnal ma wa astaqdiruka waaw léegi ma lay ñaan ma lay ñaan yow borom bi tabaaraka wa taala wa astaqdiruka ma lay tànnloo nga defal ma bi qudratika ci sa kattan nga defal ma li nga xam ne moo gën ci man ma am kàttan def ko waaw fekk tamit li nga nattoon wa astaqdiruka ma lay tànnloo ndax alqadar yàlla mooy dogal bi qudratika ci sa dogal bu njëkk nga jaare ci waaw ak sa kàttan ba nga xam nga nga teg ma indiqué ma li nga xamante ne mooy li gën ci man wa asaluka ma lay laaj min fadlika al-azim waaw ci sa eh, ngëneel gu màgg gi waaw ci sa ngëneel gu màgg gi ndax kat fa innaka yow taqdiru wala aqdir yow da yaay dogal mais man dogaluma dara waaw <laughs> waaw te yow aqdiru yaa am kàttan wala aqdir sa awma kàttan waaw benn kàttan aw ma ko yaa am kàttan yaa man a yaa man a sottil mbir yi man nag manuma sottil dara wa ta'lamu te yaa ci xam wala alam te xaw ma dara wa anta te yow allaamul ghuyub yaay xabaakoonu yu nëbbu allahumma in kunta nekk nga ta'lamu nekk aji xam anna hadha amra kani mbir mii de mënër a dugg te leeruma moo tax ma lay tànnaloo kene anna hada amra kene mbir mi xayrun lii moo gën ci man fii diini ci sama wàllu diine bu dee daal moo gën ci li jëm ci sama diine jii nga ma sóob wa maashi moo gën ci li nga xam ne mooy sama dund gi ma war a dund ci kaw suuf gii nga ñu indi wa aqibati amri waaye moo gën sama mujjanteelu mbir waaw sama mujjanteelu moo ci gën waaw aw qaala wala mu ne ajili amri mooy lu gaaw ci sama mbir wa ajilihi ak la ca mujj la nga xam ne ñëwagul léegi bu dee daal moo gën faqdurhu lii yal nag ma ko nattal defal ma ko ma man koo dikke nga yombalal ma ko euh, defal ma ko wa yassirhu ah, yombalal ma ko lii ñeel ma waaw summa barik lii fii ginnaaw gi nag ah nga daldi di ma ciy barkeel defal ma ci barke Allahu akbar waaw defal lii daal muy li nga xam ne moom nga dogal ngir man faqdurhu lii wa yassirhu lii dogal ko ngir man waaye nga yombalal ma ko ginnaaw gi nga barkeelal ma ko ci biir wa in kunta ndeem xam nga nag ta'lamu xam nga anna hadha al amra kani mbir mii may bëgg soobu sharrun lii moo yées ci man baaxul ci man fii diini yées na ci sama diine de baaxul ci sama diine wa ma'ashi ak sama dundo wa aqibati amri ak sama mujjanteelu mbir aw qaala wala mu ne aajili amri li gaaw ci sama mbir wa aajili wala lay ñëw ca kanam la ca yéex bu dee ne daal baaxu ci dara du léegi du du ci kanam fasrifu nii yal nag ma ko dëddale mooy def ko mu wuy mu won ma gannaaw waaw wasrifni anhu man nga dëdd moom dëddaleel mbir moomee na ma sori man it naa ko sori voilà na ma won gannaaw ma won ko gannaaw waqdur liyal xayra nga dogalal ma nag nattal ma li nga xamante ne nii mooy yiiw waaw mooy yiiw defal ne muy sama destinée yiiw haythu kaana fu mu man di nekk rek nattal ma ko jox ma waaw def ma fu ma féete rek dogalal ma te nattal ma ne loolu man yiiw laay dajal summa raddini bii boo paree nag nga gërëm loo ma ca loolu li nga xam ne moom nga ma defal wa raddini bil qada rabbi musabbirani ala balaika yàlla ya rahmaanu yàllaahu waaw war summa raddini bi ginnaaw gi nga gërëm loo ma lang ma ca defal loolee ma daal koy gërëm mu ma ma ko waaw ndax du ku nekk dooloo la ko yàlla defal waaw qaala nee wayu samma wayu sammi après nag mu daal di nit ki daal di tudd xaajata waaw li nga xamante ne euh, mooy <coughs> euh, euh, aajo ba mu daal di koy tudd nag waaw mu tudd aajo ba mu ne xadis bii de solo no na ko al Buxaari de al imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al Mughira ibn al Barizba al Jufi al Buxaari taala léegi dañuy yem ni bii di ñëw ñu gis ñu dugg ci njàngati insha allah wax nañ la mooy xadis bi bi la